wala suuratu sajdatul muumin wala suuratul masaabih ñu ngi woon kon ci laaya yi nga xamante ne nii mooy laaya yi nga xamante ne mooy wax ci yéefér yi buñ leen conduire safara ëllëg def leen ay rang nag ñu daldi taqaloo kenn du rëcc ba ñu ñëwee nag seen nopp yaag seen bët yaag seen yaram ya wala seen der ya ak li nga xam ne wala seen pëy yi di seede ko waral leen ñu naan lan moo tax yéen ngeen di waral ngeen di seede waral ñun ñu ne borom bi nga xam ne moo wax loolu antaqa antaqa kulla shay loolu dañ cee xame ne kon fii ci àddina bi ndeke lépp mooy wax léegi nag ka est ce xam nañ koom ñu xamul lu ci nit ñi xamuñu nan la ñuy waxee moo tax suñu boroom waxoon ne wa in min shay'in illaa xam ne amul dara loo xam ne lu existe la lu dul lu nekk lu ci kaw suuf moo xam lu yëngook lu dul yëngul lu dul day sabbal di di di sabbal borom bi tabaaraka wa laa di ko sant waaye nag mu ne yéen walaakin waaye yéen laa tafqahuuna tasbiihahum ñu ëpp ci yéen nit ñi xamu ngeen ñoom ñu koy defee loolu la woon de kon nag mu ne wa mu tegoon ci ne wa maa kuntum tastatiruuna te yéen masu ngeen a di nëbbatu sax yéen seen seen seen cër yi mooy doon ngeen woon nëbbatu ci yu bon yi ngeen doon def ndax nit ki mënu la nëbbatu ay cëram waaye sax loolu mën naa ne ne seen nopp yeeg seen bët yeeg seen yaram yi wala seen pëy yi dinañu dinañu dinañu dinañu seede waral leen mu ne loolu nag mooy li nga xamante ne nii lii Mawlaana Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu dafa soloo ci xadis boo xam ne mu ngi Sahihayni ne dafa mas a nekk ci Kaaba gi foofale lii xam nga saar bi Quraysh la wàcc mooy Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima mu ne ñaari nit ñoo xam ne ñaar ñi ci waa Saqif lañ bokkoon waa Taayif saqiif léegi bi ñu toogee nag di wax ndànk am lu ñu wax loo xam ne man daal dégguma ko man ibn Mas'ud jékki-jékki radiyallahu anhu kenn ci ñoom ne waa ñun est bu ñu waxee ndànk est ce que bu ñu waxee ci bi tabaaraka wa taala dina ko dégg ke ne déedéet bu ñu waxee ci kaw dina ko dégg waaye bu ñu waxee ci suuf du ko dégg keneen ke ne ah déet bu dee nag bu ñu waxee ci kaw mu dégg ko kon de bu ñu waxee ci suuf dina ko dégg kon nag loolu nee na ma dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom wàcce lii ne wa ma kuntum tastatiruna yéen de ma su ngeen a di yaakaar di di am sax di ragal di nëbbatu tey tey tey ragal ay yashada bés jot ba nga xamante ne nii mu seede aleykum waral leen sam'ukum seen nopp yi wala absaarukum seen bët yi ak seen gis yi ngeen di gisee li ngeen di déggee wala juluudukum du caagante ne seen der yi wala seen pëy yi kin waaye li am mooy zanantum da ngeen a njortoon anna allah ki ne boroom di tabaraka wa taala laa ya'lamu xamul kasiiran lu bari mimma ta'maluuna ci li ngeen doon jëf wa daalikum li nak la looy mooy seen njortu gi nga xamante ne alladi mi nga xam ne zanantum moom ngeen njortoon bi rabbikum ci seen borom ardaakum moo leen toroxloo tay de fa asbahtum ngeen mujjee minal xaasiriina ci way perte ñi wassalaam comme ni Seydina Jaabir ibni Abdillahi radiyallahu anhu solo li nga xam ne mu ngi saxiix imaamu Muslim mu ne dégg naa wassalaam nga xamante ne nii ñetti fan laata muy génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam mu ne laa ko dégg mu naan bu kenn ci yéen génn àddina lu dul mu rafet njortu ci borom bi tabaaraka wa taala ci riwaaya imaamu ahmad bi rahmatullah alayhi ndax soloo ko mu ne bu kenn ci yéen génn àddina lu dul mu rafet njortu ci boromam tabaaraka wa taala ndax am na ay nit ñoo xam ne li leen sànk kat mooy li leen toroxloo daal di leen alak mooy mooy njortu gu ñaaw giñ amoon seen borom ndax borom bu mu ngi wax laaya bi naan wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min alxaasiriin kon jullit bi fa nekk daa war di rafet njortu ci boroomam tabaaraka wa taala jàpp ne boroom bi lu baax la koy defal waaye koo xam ne jàpp na ne boroom bi du ko defal dara ah yow yaa boroom bi waxoon na ci xadiisul qudsi ne ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha xadiisu saydina abu hurayra radiyallahu anhu mooy xadiis boo xam ne suñu boroom moo ko wax direct yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne boom borom bi tabaa day nettali boobu borom bi di jële ci borom bi mu ne borom bi nee na man maa nga fa sama njortay jaam nekk fii man mooy bu dee moom daal nag njort ci man lu moo neex lu mu njort rek loolu lay am ci man de kon nañuy njort am njort yu rafet suñu moroom kon mu ne yéeféer yi kon fa in yasbiru bu ngeen muñee tay de fan naaru maswan lahum safara mooy seen delluwaay wa in yastatibu bu ngeen nee nag di ñaan ñu delloo leen ngir amal utba mooy def luy gërëm loo borom bi fama hum min al mu'tabin kenn du nangu seen yooyale dellu defi luy gërëm yoo bi suñu borom ne gis nga nag ñoom yéeféer yi nan laa leen def ci àddina wa qayyadna ja'alna lahum qurana ma daal di leen ak ñoom ñoo xam ne ay lëkkaaleel yu bon muy ñoo xam ne ay qurana su àndandoo yu yées ci jinne yeeg nit ñi laa leen utal fa zayyanu lahum ñoo leen di taaral ma bayna aydihim li na ci seen kanam tañ koy def ci lu ñaaw wa ma xalfahum ak li ñu weesu tañ defoon ko ci lu ñaaw jinne bi wala nit bi nga xam ne ab shaytaane lañu ñoom ñoo fiy nekk nekk seeni lëkkaale comme li ñu waxoon rek ci béjjëni bi ñuy gis keroog fa bi sal qarin jële la leen borom bi lëkkaaleel fa zayyanu lahum ñu daal di leen leen di leen taaral li ñuy def ci lu bon lu ñu def lu bon ñu ne leen lii moo fi gën a rafet c'est comme ça àddina bi dafa dox l'évolution de l'espèce humaine ndox da jamono dafa dafa dafa dafa évoluer dafa dafa dox nit léegi weesu nañ yi ñuy wax naan ay ay chasteté téye sa bopp ak yooyu ay jigéen ñi dañoo war a kii góor ñi dañoo yooyu amatul waay buñ kuy ku man daal nit sax man ngaa séeg sa moroomu góor ah mooy façon yooyu nga xam ne moo a mooy gën a ñaaw yàqu waaye saytaane yi ak seen seytaane yi nit ñi ginne yi ci ñoom daal di leen taaral ne lii mooy li gën a rafet ba tax ñu bëgg àddina bi fu ne ko faa war a yóbbu ñu war koo doxal ndax lool mooy li rafet suñu boroom ne loolu nag laa leen boole dama leen a boole ay ñoo xam ne ay lëkkaale yu bon yoo xam ne ñoo leen taaral yu yées yi ñuy def yépp ak yiñ masa def seen gannaaw léegi nag wax wa haqqa la qawlu léegi nag li nga xam ne bañ ko defee nag mu daal di ci seen kaw wax ci ay mbooloo yoo xam ne xat xalat romboo nañ min qablihim lu leen jiitu ñoom yéeféru tay yi ak yéeféru màkke yi ba àddinay tukki minal jinni ci jinne yi minal insi ay ak nit ñi innahum kene ñoom kaanu nekkoon nañ xaasiriina way perte mooy am nañu leen fi jiitu woon kene mooy ku deewe nii ci way perte ngi ñay bokk te borom bi dina la mbugal ci nit ak ginne ñii nag bañ defee jaar fa yoonu ñooñu suñu borom ne kon nag te deewuñu narkee deewe buñ ci deewee mooy dina yee ci seen kaw wax jama waxoon de wa qaala alladhina kafaru léegi nag yéefér yi lii nii nag mu ngi wax nag waa Quraysh pare na ci yawmal qiyaam gi muy wax ak li nga xam ne mooy xew seen digganteeg seen yaram yeeg yooyole muy wax nag yéeféru Quraysh yi ni ñu bañ al alquran bañ koo dégg te lii Abu Jahlin la comme ni nga xamante ne noonu la ko mu ngi ci siyar yi boo demee di nga fekk ki nga xamante ne nii Abu Jahlin moo ne woon gaa yi yaa ma'shara Quraysh eh, ma yéen waa mboolam Quraysh bu leen déglu waxam man mii de fu ngeen déggee muy jéem a wax alquran rek yuuxu leen ci kawam ay yuuxu <laughs> ba kenn du dégg ba kenn du dégg li muy wax léegi nag dee leen loolu digal loolu laa joxe man mi nga xam ne maay sangu Quraysh di Abu Jahlin loolu la leen waxoon moom la borom bi di wax nii nag naan wa qaala alladhina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla di waaqu ca waa Quraysh lañ lañ doon wax laa tasma'u li hadha al-Qur'an bu leen déglu al-Qur'an ji walghaw fiihi yuuxu leen fexe leen di def ay tentamara di wax waxu mbóosóor ci wet gi ba bu ko defee kenn du ko dégg moo tax foo dégg alxuraan rek boo moyul leen nga dégg ay musique yi a la de wala képp koo xam ne day wax waa alquran nga gis benn caaxaankat taxaw fële naan non bu leen déglu booy bii waaye booy bii kañ la fi juddu ba naan dañuy gën xam booy bii xanaa xamoo ne maa ko yar booy bii ci sama kanam la juddu xarum génte maa ko rendi après waaye ngénteel rendil xaru ngénteel baayam loolu lan la ci est-ce que loolu dafa tax yow léegi <laughs> loolu loolu loolu laa xamul loolu mooy lan xel est-ce que nit mooy yow léegi mais jur ko boo ko juree léegi day foog ne léegi moom manu xam loo xamul yow yow jaamuwoo yàlla tee ngaa toog rek nga naan gaay bu leen déglu booy yi dañoo fumis c'est quoi booy yi démb leen juddu foog ne ñoo ëpp nit ñi xam-xam mais bu yàlla defee ne moo leen ëpp xam-xam moo leen ëpp xam-xam kay bëgg mu xew mooy ne loolu la de léegi ñu naan nag kon walxaw fiihi dee leen ci coow di ci la la'allakum bu ko defee na di ngeen gañe mooy bataille de communication bi foog ngeen gañe ko ah il faut pas gis nga yéeféer yi ba léegi message abu jëxlin bi ay abu jëxlin yu bari yi nekk ci kaw suuf jamono ju nekk am nay abu jëxlin yu fi taxaw yoo xam ne lii la mooy alquran bu leen ko may audience bu leen may ñiy wax dëgg ci alquran bu leen leen may dinañ may nag ñoo xam ne ñuy wax ñoo xam ne dañ naan alquran la ñuy wax te li ñuy wax mooy dañuy wax rek di pëndal nit ñi waxuñu dëgg waaye alxuraan lañu yor gars yi jàpp ne ñoo fiy wax waaye ñiy wax dëgg-dëgg kenn doo leen gis ci tele yi doo leen gis ci rajo yi doo leen gis ñu am ay audience wala nit ñi di leen yëkkati ndax lan mooy la abu jahlin waxoon abu jahlinu léegi ñoo wax loolu fexe bu leen leen may benn audience ci oto ci ci ci rajo yi baax na ba yenn émission yu baaxu diine yi boo ci génnee suñum réew ajjuma yenn yi am ay tafsir ak yooyu ca lëndëm nga lañ leen di jox ca guddi ga ay guddi ajjuma ay minuit ki yooyu nga xam ne deux heures du matin nit ñee ngi xaranaka nelaw wala nekk ci yeneen tele yi baax na ba guddi ajjuma lañ doon am ba fi RTS kese nekkee sax nga xam ne mbiru diine kese amatul RTS dafa am yeneen chaîne yoo xam ne foofu lay teg caaxaan yi film télénovelas yi loolu yépp mooy li Abu Jahlin waxoon moom la ñuy doxal ba léegi mooy wal xaw fii fexe leen ngeen di coow alquran bu leen ko may muy am bunt ndax xam nañ ne bés bu message de l'islam taxawee ci pénc mi nit ñi dinañ gis dëgg te bu boobaa ci dugg léegi nag dañuy bañ moo tax tubaab yi fii noonu la képp koo xamante ne nii day wax l'islam bu leer jamais ñu invité ko ci débat RFM wala fii nu mu tudd euh, RMC wala 2 wala yooyu débat yi am ñuy wax jullit di wax mbiru jullit ñi te duñ fa andi benn jullit boo xamante ni xam-xamam leer na dañuy ñoo xam ne ñoo xam ne ñii tànn ñoo xam ne ñoom tubaab yi ak ñooñu ñoom ñoo leen formé ñoo bokk nu ñuy xalaat ñu andi leen ci plateau yi ñuy saaga l'islam di ŋaññ lislaam naan lii baaxul se barbare léegi nag ñu jàpp ne c'est ça l'islam mooy li ndax lan mooy li abu jahlin waxoon abu jahlinu léegi dañoo bari mooy ne fexe leen ba alxuraan bu ñu am audience de ndax ñii bu ñuy am audience de ñuy am problème léegi nag bu ngeen fexee ba amuñu audience nag walghaw fiihi la'allakum bu ko defee nag bu boobaa amaana taxlibuuna di ngeen gañe te bataille de communication boobu waaye ji yor xam-xamu diine bu leer it la toog naan moo gaay mëpp mooy déedéet yow da ngaa war a wàcc ci terrain bi léegi tëj nañ seen rajo bu ñu leen bañalee lool youtube a ngii ngeen ubbi seen chaîne youtube wala lan chaîne gis nga fii internet mu ngi fi ngeen dugal mbiri ci internet fi nit ñi nekk ngay dem yonent bi alayhi salaam ba muy woo nit ñi ci biir Makka fañ doon daje ci foire yi